rek xam ne ah vrai que lii ça attire attention quand même lii ça hein waaw kon loolu il faut il faut di ko bàyyi xel il faut ñu koy bàyyi xel inna allaha yonent mi alei kon mi nga xam ne moo doon séddale buur yàlla tàmbaliwul ak joxeem bi nga xam ne ci la feeñ jamono moom alayhi salaam tàmbalewul di joxe moom buur yàlla bi nga xam ne ci la ci la noot yéefér yi ci la am Medina fu mu ne tàmbalewul joxe bi mu amee ghanaim yi moo tax loolu manoo ko tekki moom wax loolu moom fo loolu moom c'est très ci la mooy séddale waaw buur ndax buur yàllaa joxe moo tax dañ naan la fa hazamahumullah xare yépp dañ naan buur yàllaa boom yéeféer yi duñ ne ñun la de ñoom dañ ñoom moom la ñuy waxe te loolu taxawoon nañ ci ci point boobu jamono yee fan yee kon loolu la mooy yonent ma sar sa mooy kiy joxe manoo ne waa ji day joxe newu fi déedéet déedéet mu ne inna allaha moo tax ñeneen ñi ne non non loolu moom loolu c'est exclusivement réservé à xam bi mu fi newee ba jóge fi ak bi bi mu fi newee bi mu fi jógee ñoo ci yem abul qaasim loolu nañ ko bàyyeeg moom waaw léegi euh, ndax buur yàllaay joxe man maay séddal te man maay abul qaasim kon nekkul ne daa am rek doom ju tudd al qaasim mooy bàyyi mooy ki nga xam ne bàyyi kiy séddale mooy moom yi boppam mooy séddale waaw mooy kiy séddale kon mooy Seydina Abu Bakar loolu moom da koo sédd ci ndab yi gën rëy ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam mu gin cee rëy le ak ñi nga xam ne ñoo ko jege ak ñi mel ni moom ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala ak ñu ñu baax ñi moo tax loolu noonu muy loolu lépp loolu lépp ci étincelle u toq géeju yonent bi aleyhi salaam la te mu nekk toq boo xam ne du toq buy buy génn di wàññi di wàññi fa mu jóge dara waaw xam nga toq ci géej moom vraiment manoo leen a comparer c'est pareil nag waaw te ëpp na loolu léegi kon moo tax cela bu veut pas dire que da koo xamul léegi moom comme que xam na loolu moo tax mu ne ko man it de gisuma lu dul néew gisuma ne euh, que loolu it mën naa nekk mooy. ñu daldi teg loxo waa Taayif tey teg seen loxo ci forteresse bi moo tax imaam Ibn Isaaq ne ginnaaw gi summa inna Xuwayla ginnaaw gi Xuwayla di doomi Usmaan dane dane Yonent mi alayhi salaam ah, ah, bint Hakiim Xuwayla bint Hakiim ibn Umayya ibn Haarisa ibn awqas as-Sulamiyya ndaw soosu dafa ne yi dafa ne yonent bi aleyhi salaam euh, dane yonent bi aleyhi salaam ne ko bu buur yàlla ubbee bu ubbee bu defee nga ubbi keroog bu ubbee Taayif ah bu defee mu ubbi ko waay waay waay waay euh, wa hiya loolu waxuma ko wa hiya imraatu Uthman ibn Maz'un est-ce que ñu fàttaliku kooku Seydina Uthman ibn Maz'un hein Allah hmm Seydina Uthman ma demoon Habasha mooy mbokk Abu Taalib bi rek moo moo ko yiroon finalement waaw ah, moom bokk na ci njëkk génn àddina Medina ñu denc ko al baqiya baqiyul gharqadi fële ca Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam gisoon nañ tarjamaam ca ñu njëkk tuub ak kàddaayu Habasha yooyu am na riwaaya boo xam ne bu wérul la bu ne moom la njëkk a woowe amirul mu'minin te yonent ma lay saar saam ak ko tudde woon waaye loolu sanadam sanad bi moom problème kon Xuwayla ne yonent ma lay saar saam ne ko yaa rasuulallah aatini jox ma bu buur yàlla defee hein bu buur yàlla defee nga daldi ubbi Taif suba mooy ci siège bii ñu leen assiégé xuliya baadiya bint Ghaylaan ibn Salama maa ngi lay ñaan nga jox ma li nga xam ne mooy takkaay mooy mooy nga def nga jox ma ko man pour nga euh, beral ma ko loxo pour man ibn Salima voilà bu baadiya baadiya ab turu jigéen la woon di doomu Ghaylaan waaw baadiya di doomi Ghaylaan ibn Mad'un ibn Salima waaw nga jox bëgg naa daal loolu moom nga daal di ma koy beral loxo mooy cakkaayam ya léegi nag yonent mi aleyhi salaatu salaam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko eh, mu ne ko walla waaw nañ àggalalu aw Huliyul Fari'a bint Uqayl walla takkaay yi ki nga xam ne mooy alfaria beneen femme la bu nekkoon Taayif boo xam ne bu siiw boo mooy seen takkaay yi dafa siiwoon mooy rek liy xew xam nga <laughs> gars yi dañuy xam naan yii meer diw moom moom takkaay moom li ci yor ba ñenn ñi ñoo xam ne dañ koy luye wala ñenn ñi a di ko àbb ak amee yenn xew yi kii nag dañ cee ñoom dañ cee dañ amoon loo xam ne moom moom lañ leen doon nawe mu ne ko nag comme que mooy bu ñu ubbee foofu ay jaam la mujju doon léegi nag sa yooyu nag laa bëgg nga jox ma ko man xuway la mu ne fa dhukira lii anna rasulallahi sallallahu alayhi wa ndax ñoom wa kaanata min ahla nisa'i thaqif dañu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon high class ci high class yu jigéenu thaqif yi la bokkoon mooy ñi nga xam ne vraiment ñi naan VIP bi waaw ñi nga xam ne ñoo dàqoona solu te ñoo ëpp matériel moo tax mu ne ñaar ñooñu moom seen takkaay yooyu man xuway la laa bëgg nga tegal ma nga nga nga def man ma moom ko après buñ ubbee saqiif imaam ibn Isxaaq ne fa dukira lii anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahaa wa in kaana lam yu'zan fi saqiif yaa xuwayla ha wa in kaana lam yu'zan lii fi saqiif yaa xuwayla na ko waa xuwayla waaw bu dee ne nag joxuñ ma ndigal ci ma ubbi Saqiif nag ndax yonent mi alayhi salaatu salaam lépp bi izni rabbi lépp ci ndigalu boroomam la subhaanahu wa taala ci la doon wéye du saxal du du du du def dara du dindi du lu dul ci ndigalal borom bi subhaanahu wa moo tax mu ne ko waaw xuwaay la moom xam na ci boppam kër a géntam gi xam na ne li muy wane te loolu gént yonent yàlla sax sax mooy noonu la li mu gis mooy ne mbir mi day avorté suñu suñu suñu kii bii nii ñu def ak ah, siège bii waa Taïf duñ leen am tayan ah, loolu xam na ko comme que kii ñëw na neewu ko directement loolu it façon waxin la ñëwu ko ne ko non non c'est que loolu man da mooy dañuy ñibbi parce que fii duñu gañe gis xam naa ne duñ gañe mais dana ko genre question ne ko waaw waaw bu dee ne joxuñ ma ci ndigal ma ubbi saqif nag hmm? mu ne fa xarajat xuwayla fa dakarat daalika li Umar ibn al-Xattaab <laughs> xuwayla génn ci yonent bi alayhi salaatu salaam dem gis Seydina Umar dajeek moom ne ko wax ko li ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax waaw fa daxala ala rasulillah ci saa si yonent Seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala daal di dugg ci yonent bi alayhi salaam agsi mu yëgloo dugg fa daxala ala rasulillah fa qaala mu dugg ci yonent bi alayhi salaam ne ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa yow ndaw yàlla de maa xadiisun xaddastaniihi xuwayla za'amat annaka qulta qaala qad qultu mu ne ko mais yonent bi alayhi salaam lan mooy nettali bi nga xam ne wax ji nga xam ne moom nga wax xuwayla nee na nee na yow. fii nag zaama bi nekkul neenaay xam nga waxoon naa la ab kuffaar wala ab kaafir bu nee zaama muslimuuna wala zaama rasulullah sallallahu alayhi mooy eh, te duñ wax sax rasulullah dañ daan zaama muhammad sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu lañ doon wax mooy neenaay loolu nag bu dee jullit du tekki neenaay mooy nee te tamit bu dee entre saxaaba yi du tekki ne waa ji kenn ki daa gëmul li keneen ki wax ndax nee naay foo ko dégg mooy wax ji bon oh oh lii daal sawaay ñu ngi koy wax waaye teguwut fenn noo du loolu zaama mooy ne nee na mu ne ko waaw lan mooy nettali bi nga xam ne moom nga wax xuway la nee na yow yaa ne yaa wax loolu yeneen tubaab yi ne ko waaw maa ko wax qultuhu man maa ko wax uh-huh. qad qultuhu man maa wax lim la wax Seydina ko aw maa udina fihim ne ko kon joxuñ ñu ndigal ci waa Saqif yaa rasulallah kon joxuñ ñu ndigal ngir ñu man leena mooy ñu mën a euh, teg ci ñoom loxo tey hein xaala la yonent ma lay saa saam ne ko noonu ndigal loolu nag amul mooy ñëw nañ ba fii mais ndigalal ubbi ko mooy dogal gi nga xam ne moom la yàllay dogal ne tey lañ koy ubbi loolu noonu la yàlla defu tamit xamal na ma ko waaw léegi Seydina Omar ne ko afala uzan bir rahib ne ko waa comme que demee na noonu ah afala uazinu lir rahil est-ce que kon duma yëgle yëgal nit ñi ne kon nag léegi comme ah, que demee na noonu mooy de toute façon buur yàlla xamal na la yow sallallahu alayhi wa fii moom duñ ko ubbi tey kon kay mieux vaut xanaa kon sallallahu alayhi xanaa kon man naa yëgal nit ñi kon ñu daal di laxas daal di dellu bopp jóge Taif dellu yonent bi salaam ne ko balaa ne ko ah kay mu ne ba mu waxee lool Seydina Omar radiyallahu anhu fa adhana Omaru birrahiil Seydina Omar radiyallahu anhu daldi yëgle yëgal armée bi yëgal mbooloo mi wër ci foofu yépp yëgal leen ne leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na nañu waajal ngir dem xare bi jeex na xare bi jeex na nee na nañu waajal ngir dem <laughs> nañu waajal ngir dem xadiis euh, bi imaam ibn Isaaq nettali côté bi imaam al-Bayhaqi daal dina koy soloo ci yoonu abi abdillah alxaafis mooy kan imaam alxaakim mu ne ambaana abu jaafarin al-Baghdaadi qaala xaddasanaa abu Ilaasa qaala xaddasanaa abi qaala xaddasanaa ibnu Lahii'a an abil aswad an Urwa waaw mooy mu romb càllale bi dem ba ci ibnu Lahiya mu jële ci Abul Aswad mu jële ko ci Seydina Urwa ibn Zubayr mursal la eh, te imaam ibnu Lahiya dafa an ana ci Abul Aswad moom am na wax ci ay mbiram voilà léegi kon ci kaw noonu gis nga ci la mbir yi daldi xare ba kon daldi nay yem foofu waaw noonu la Saxiif daldi jeex moo tax euh, kii ne am na riwaaya bu ne keroog yonent mi alayhi salaatu wa salaam gaa yi jéemee ubbi euh, euh, jéem lu ne saqiif affaire bi doxul hein euh, dañoo ñëw na yonent mi aleyhi salaatu salaam euh, léegi udu udu ala saqiif waaw ne leen ñu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam léegi ñaanal yàlla ci kaw saqiif mooy ñaan leen yàlla yàlla teg leen daan bu tar mbugal leen parce que kat seen seen nabl yi mooy seen flèche yi daal dinañ ñuy sonal ba rey nañ ñu bari ci ñun tey waaw kon nag yonent ma lay saab xam nga nooy def ñaanal yàlla waa waa Saqiif na leen buur yàlla alak ci alkade yi dina metti seen nabl yi seen flèche yi sonal nañ ñu tey yonent mi alayhi salaatu salaam ne allahumma ñoom dañ ne ko ñaanal ñu ñaanal buur yàlla ci kaw saqiif waaye waaye mu teg leen lu metti ndax seen seen seen seen seen seen nabl yi gaañ nañ ñu tey seen flèche yeeg seen xeej yi yeneen time alay saar saar ne allahumma ee eh buur yàlla allahumma ee buur yàlla ihdi saqiifan yàlla na nga gindi waa saqiif waaw mooy da doon ñaan mu alak leen mais naka lay alake ñoo xam ne ñaanoon na ca bu njëkk ba mu ñëwee ba qarnu saalibi mooy qarnul manaazili aw qarnu saalibi gis nga nañ ko ci xilaas keroog ba mu jógee Taif woowi leen gaa boole ko xale ya ak dof yi ñu koy xaañ ak ñi dese ñi hein lan la defoon bi mu ñëwee foofu Seydina Jibril ñëw alayhi salaatu wassalaam ne ko sa boroom gis na li la sa waa ñoñ teg ndax waa Saqiif min qawmihi aydan min al arab mu ne ko maa ngeeg malakul jibaal malaaka mi nga xam ne moo yor wàllu montagne yi la ma booleel nee na boo bëggee mu jël ñaari axshabayni ñaari ngan di montagne yu mag yi fëgg leen ko tël waa Saqif raj mooy jël ñaari montagne yi daldi leen tànc rey leen noonu ñu faaf ñoom ñépp ndax lu metti liñ la def tey waaw bi loolu amee yonent bi aleyhi salaatu salaam lan la wax na ne déedéet laa yaa malakal yaa malikal jibaal yaa malakal jibaal ne ko déedéet yaa malakal jibaal déet yow malaaka mi nga xam ne yaa yor wàllu montagne yi déedéet mbir mi amaana ci man la ci la waxoon ñaanam gu siiw ba waaw ñaanam gu siiw ga taxawoon nañ ci yàggoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna allahumma ilayka ad'u ashku ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawaani ala an-naas yaa rabbal mustad'afiin anta rabbi ilaa man takiluni ba ñaan ga jeex allahu akbar allahu akbar allahu akbar yàlla ilayka ashko mu ne buur yàlla yow laay tiis yow laay jàmbat duma dem ci benn nit di ko jàmbat waaw te loolu nitu yàlla dëgg ku xam yàlla dëgg koy def moo tax innama ashku bathi wa huzni ila allah sayyidina yaqub la ko daloon ci mettit ak tristesse ak njàqare gum ne woon mu ne loolu wax doom ya man du duma ko jàmbat kenn lu dul ci buur yàlla moo tax jàmbat jàmbat fi baaxul mooy di jàmbatum dem ci ci ab jaam di ko jàmbat non mooy da muñ te li nga jàmbat liñ naan jàmbat baaxul jàmbat baax na ilallah mais ci buur yàlla waaw innama ashku bathi wa huzni ila Allah waaw te xam naa ci yàlla man seen baay Yaqub loo xam ne xamu ngeen ko yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu la allahumma mi nga xam ne mooy royukaay bi ilayka ashku da'fa quwwati yow ilayka ci yow dong képp kot ashku waaw lay jàmbat da'fa quwwati sama faiblesse su doole waaw sa lii ma yónni muy sa diine jii ma ciy woowe jëme ma wër fu ne di leen woo amul dara waa Quraysh bañ nañ ma foog ne waa Taaifa tane waaye ndeke demewul noonu waaw ndeke demewul noonu waa Taif ndeke demewul noonu ñoom ñoo gën a tar la Quraysh def sax ndax Quraysh bañ leen njëkkee woo bàyyite xam moo jóg Abu Lahab alayhi min allahi ma yastaxiq moo jóg ne ko tabban laka saa'ira al yawmi alidhalika da'awtana toskare ñeen na li des ci bés bi yow li yoo tax nga ñuy woo waaye waa Saqif ñoom boolewuñ ci loolu naka lañ ko déglu ñoom Shay ñoom Abda yaa léegi la gaayam yooyu ni ñu def ci saa si ñu boole ko ne yéen mooy comme si bu dee waa Quraysh ñoo laksis yambar di xoole ba lii boo ba léegi lijjantiwuñ la ba nga leen di woo di leen woowe ci loo xam ne tas mbokk la ndax ñoom lañ ko jàppe ak bàyyi li fi maam ba ñu bàyyi la lijjantiwuñ la bu yàgg xaaral ñun waa waa Saqif ñu wan lan ñun moom nan lañuy def waaw yeneen ci ma sa sa malgré loolu lépp wa kaana ma ma Zayd ibn Haarisatin mu ko doon jéema protéger bañ gaañ ko moom Seydina Zayd ibn Haarisa ba nañuy gise nasraan boo bëgg nasraan yi boo bële booy boo bële ne woon booyu ñoom Shayba ak ñooñu waaw hmm? kon allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa hawaani ala an-naas ni ma xoolal yonentu mi alayhi salaatu salaam ni ma doyadee ci nit ñi mooy maa ngi nii nit ñi ndax xamuñu baax te àddina bi lëndëmoon na lëndëm goo xam ne lépp lu leen di jële ci loolu pare nañ ngir faat la te loolu moo xew ba léegi fu lislaam taxawee amaamahu wala xalfahu jaahiliya am na jaahiliya bu ne ci wet gi di dóoranteeg moom ngir lislaam du avancé ko ci ne ñu doya dal la pare nañ ngir éliminer képp koo xamante ne nii dafa bëgg deful ludul iqaamatu kalimati laa ilaha illa allah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne dafa bëgg taxawal kàddug laa ilaha illa allah azza wa jalla arhamukallah rasulullah sallallahu alayhi wa pare nañ ngir éliminer la sur tous les points tous les plans ci ñoom nekkoo kurul ku doyadi c'est fanatique c'est fou déjà lañ lay woowe waaw il ne mérite pas hein de de de d'humer l'air libre waruñu de humer ñuy xencu di noyyi air libre waruñoo am droit boobu il faut leen mettre à l'abri de nuire nañ leen da laq jant bi ñenn ñi buñ moom buñ kii dañ lay éliminer foofu yëpp yonent mi alayhi salaatu salaam jaar na fi buy nuyoo ñenn ñi duñ ko faale faale wuñu ko bu ñëwee di woote kenn gaa yi di ko jàmm bu ñu woo bu ñu déglu dégluwuñ ko kon nañ dewal Seydina Nuux alayhi salaatu salaam rabbi kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'alu asaabi'ahum fi aadaanihim wastaghshaw thiyaabahum wa wastakbaru istikbaara mu ne buur yàlla gis nga ñii kullama da'awtuhum li taghfira lahum saa leen woowee ngir nga jéggal leen ci bàkkaar yi nga xam ne moom lañuy xëy di ci gont seen mooy yàlla geeg seen bokkaale la saa bu ma leen woowee ngir nga fóot leen nangul leen jéggal seenum jéggal saa bu ma ñëwee di leen woo nan lañuy def jaalu asabi'ahum fi adanihim dañuy jël seen seen seen baaraam yi saañ ko ci seen nopp yi ngir bañ a dégg waaw wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal absara wal af'idata ma tashkurun buur yàlla defal leen mooy fi xam-xam war a jaare yépp lañuy ñuy fàtt ñoom ja'alu asabi'ahum fi adanihim seen nopp yu ñu fàtt ko waaw ba sama wax duñu ko dégg wastaghshaw thiyabahum loolu mooy côté bët yi comme ça duñu la gis ñu jël seen yére yi muuroo ko ba duñu ma gis mooy beneen beneen bunt bu xam-xam mën a jaare muy ci gis ñu daal di koy teg fële ndax di gis moo tax yonent bi alayhi salaam am na xadiis yu bari taxawul naan leen jàpp lii ak lii la c'est vrai wax na kaw kaw bi tawadda kama amaraka Allah jàppal comme ni mu nee ci musnad eh, kii eh, kii mustadrak imaam al-Hakim ak sunan Tirmidhi rahmatullah alayhima tawadda kama amaraka rabbuk wala kamaa amaraka Allah ne ko jàppal ko ni nga xam ne noonu la ko sa la ko sa boroom sante mooy ci alquran ne ko boo jógee di jàpp na nga raxas sa xar kanam sa say loxo ilal mirfaqayni ba ci concu yi nga masaa sa bopp nga raxas say tànk mooy loolu wax na ko mais bari na moos décrire yi ñuy décrire nii la doon def yu bari ak julli c'est vrai dee na tamit sallu kama ra'aytumuni usalli mais mooy la kama ra'aytumuni comme ni julli leen comme ni ngeen ma gis may julli ñoom ñu mooy kon bët canal la pour am xam-xam tamit nopp boo dul dégg bu doon saxaaba yi kenn bu ci dégg mooy xam-xamu xadiis dina dina xaw a jafe ñu xam ñu mu jote ci ñun di mooy gars yi seulement ñu fatt kanaalu dégg gi wastarchaw siyaabahum ñu muuroo seen yére yi kanaalu lan kanaalu bët fi leen xam-xam war a jaare mais beneen bi nag moo gën garaaw wa asarru wastakbaru stikbaara lool mooy wal afidata waxoon ah wa ja'alna lakum absa eh, nu ma waxoon lan la aaya bi waxoon sànq sam'an wa absaaran wa afida qalilan ma tashkurun yooyu yëpp nga xam ne kanaalu xam yàlla la ak gëm ko ak am xam-xam ñu fatt yëpp wasta dernier bi moo gën a garaaw mooy xol bi moo tax mu ne fa innaha la ta'mal absaar walakin ta'mal qulub fi sudur suñu boroom ne dëgg-dëgg fa innaha la ta'mal absaar dëgg-dëgg du bët yi ñooy silmaxa ki silmaxa du gis aveugle bi du kooku mooy mooy ki gisul mooy moo aveugle ah ah vrai aveugle bi vrai silmaxa bi mooy ki nga xam ne xolam moo silmaxa xolam moo aveugle mooy xolam moo mënatul a gis dëgg di ko nangu du réceptacle lu dëgg daraay dëgg loolu mooy nag loolu moom léegi nag feebaru xol yi nag foofu dugg ci waa ji ndax loolu mooy bu demee nag ba xatmu bi am nag mooy kooku moom c'est fini moom xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim absaarihim gis nga mooy façon mooy fi xam-xam bi jaar yépp buur yàlla nee na ñooñu moom façon nit ñooñu ci naafiq yi gën a kawe zanadiqa yi njombortalu nifaaq ñoom la leen buur yàlla def dafa tëj seen xol yi kaste ko ba leeru l'islam du ko jaar fen leeru alquran du ko jaar fen leeru xadiis waxi noppi waxu leeru wax ju baax waxi noppi ndax ku alquran ak xadiis moom manu leeral eh moo jo moo moo moo grand sawaay baleen ko mu dem mooy kooku kenn manu ci dara ku alquran ak sunna yonent bi alei satu salaam manu la defar manu la leeral sa xol yow nga bëgg koo leeral noo koy leerale lan nga koy leerale boo fi bàyyee loolu amul kon mooy ñoom kanaal yi kano kano yi nga xam ne ci la xam-xam war a jaar ñu fàtt yooyu yépp waaw moo tax mu ne wa asarru ñu daldi nuur ci liñ nekk xam nga loolu nuur ci bàkkaar loolu jëfi xol la yoo xam ne day transcender ñëw ci nga koy nga koy wane ci biti nit ñi di ko gis ngay def ak maata yi mais loolu ci sa xol bi nga la jóge wastakbaru istikbaara xoola al istikbaar bokk ci feebaru xol yi nga xam ne buur yàlla nee na al azamatu ridaa i wal kibriyaa euh, euh, isaar ba ne bu njëkk bi képp koo xam ne mooy rëy rëylu ak màgg màggulu ak màgg màggul mooy sama làmbaayum kaw ak rëy rëylu mooy sama làmbaayu suuf waaw képp koo xam ne nag da ciy xëccoog man benn ci yooyu dama koy dama koy dama koy lan dama koy alak wala uma ali te faalewu ma conséquences yi wala yaxaafu uqbaha buur yàlla bu dëm bu bu mbugalee nit ñi ñam war a mbugal xoolul conséquence li la ciy xew après waaw wala ubaali faalewu ma conséquence luy xew après kon ñoom loolu lañ def waa Taayif loolu la hein gaa yi dégluwuñu yonent bi aleyhi salaatu salaam hein waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam kon mooy yooyu boo ko tëjee kanu yooyu mooy waaju fan la am baax di jaar xol bi dee na te moom la yonent ma la saab ne mooy li nga xam ne am na ci yaram mu dox aw dog woo xam ne ida saluxa bu baaxee saluxal jasadu kulluha yaram yu yépp yéwén baax bu baaxee lépp baax waaye wa ida fasuda wa ida fasada fasada al jasadu kullu ala huwa al qalb sallallahu alayhi wa sallam mu ne am na ci yaramu doomu aadama bi kooram dog woo xam ne bu baaxee lépp baax bu yàqoo lépp baax alaa waawee alaa yëgu ngeen wa yëgal leen huwa al qalbu mooy xol al qalbu mooy xol waaw xatamallahu ala qalbihim kay ñoom ñu ñuy baaxeete ñu ñuy baaxeete moo tax gaa yi loolu la waa Taayif def nekkuñ fa sax di déglu yonent mi alayhi salaam ñu boole ko gaa yi ñu koy xaañ waaye yonent mi alayhi salaam wax lool gaa yi nii la de waaw waaw nii la wa hawaani sama doye ci sënoo nit ñi ci kaw ci nit ñi ñoom ko sënoo ñoom moo tax du du du vision nit ñi mooy déterminer surtout ñi nga xam masse populaire bi mooy déterminer mbaaxut nit waaw surtout ñi ëpp walakin akthar an-naasi laa yanqilun walakin akthar an-naasi loolu li ko dégg alxuraan bari na la ya'lamun xamuñu duñu xalaat duñu kii kon mooy mbir mi du loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam fu mu dem ñu dàqu ko fu mu dem mu mu mu mën a fayu te tamit deret gi tuuru te am na ñoo xam ne buñ gisee deret dootuñ maîtriser ci seen bopp waaye moom moo jàngale as-sabr moom moo jàngale muñ ak sax ci li nga xam ne mooy ak muñ lillah moo ne ko fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma'a alladhina taqaw walladina hum muhsinuun allah allah moom moo ñu jàngal loolu moom mi nga xamante ne moo defoon loolu ba jamono jooju fa mu gënoon a tare tey dafa ñëw ak armée la ñëwal tawalif waaw gis nga ni yàllay def booba dafa ñëwoon moomum tundum ak Seydina Zayd ibn Haarisa mawla ha ñu accueillir leen bii accueil bu terrible te bon te yées mais tey dafay ñëw ak armée yow bu dee ba nga xam ne yoroo woon amul woon dara ñu ko doon xaañ ak def lu ne te foofu la nit ki gën vulnérable te fa lay gën a yàlla ña nga xam ne ñoo ko tooñ bu dee foofu la ne allahumma malgré tout man day déet in lam yakun alayka ghadabun wa in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali fekk bu dee ne lii may def nii lii mission bii nga ma jox leer gii nga ma jox na demoon bay fay demoon ba fatra boobu diggante Seydina Isa alayhi salaatu wa ak moom daanaka mbir mi ñu suul koo ci desoon leer gi waaw fépp lëndëmoon ay quelques torches yu ndaw nga doon gis mooy yoo xam ne ay sondeel la ngelaw ngelaw laa nga koy ëf ba ñuy waaj a fay ca ña nga xam ne ñoo ñettu mu woon comme moom alayhi salaatu wassalaam laata révélation bi di officielle looloo fa desatu woon léegi nag faire renaître leer boobu c'était tout problème ci loolu ci lañ ne ba léegi waaw ci lañ ne ba taayif nii yow bu dee ne jamono jooju nga xam ne xanaa ñaan ci kaw waa Saqif ci la ginoon a yelle ndax nim tare woon te deful dara mel ni gaa yi ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah mais est-ce que day di faat nit koo xam ne moom crime mooy lan rabbi yàlla ah mooy da ngeen di faat nit quel est son crime devant quel tribunal vous vous allez le fan ngeen koy juger ak lu ngeen di wax parce que danay buur yàlla mooy borom subhaanahu wa loolu kese jar na jar na rey waqad ja'akum minal bayyinaati min rabbikum andil na leen waxu leen ko rek muy waxi waa joo xam ne ab charlatan la andil na leen preuve yuy wane ne lii ci seen borom la tukkee hein malgré tout ça mu ne buur yàlla daal bu dee merewoo ma ci li ma ne mer bu tukkee ci yow bi ñëw ci man ci lii falaa ubaal yi faalewu ma luñ man di def kon garaawul malakul jibaal daal di dem yaakaar nga ne kooku dina ñëw ba tey mu fay dugg nga xam ne buur yàlla hein gis nga contraste yi li ma loon ne alayhi salaam fu waay traversé woowal ma façon nit bu la neex façon jullit bu la neex problème bu ko neex bu ko mën a dal lu dul ma ne la yonent bi alayhi salaam lii mooy équivalent lu yonent lii nii du tus du tus par rapport ak yonent waaye saa saam dund na lu mel nii mais ci ay proportion yoo xam ne yu demi yoo xam ne vraiment yu incommensurable yu mu dund kon nag nga xam ne <laughs> lanaa fi uswatun hasana kama qaala rabbuna azza wa jal laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana la wat naa ci yàlla ne mooy suñu modèle bi baax bi nga xam ne moom lañu buur yàlla royloo Hmm? lu na dal rek laka fii uswa fekk na moo fii sa sa modèle jaar na ci waxoon nañ ko fan yee boo amee tollu na fu amee woon xoolal na mu jëfoon boo ñàkkee xam na tollu na foo foo xam ne ñàkk la woon boo nee célibataire ne woon na célibataire doon doxal ba mu nekkee monogame am benn soxna kese xoolal na mu doon doxale boo nekkee am soxna yu bari xoolal law na nga nekkee waaw boo amee sa problème yaag say soxna say sët biir sëy wala sa mariage xoolal nam defoon la ko ci dal ak yooyu nga xam dundam di suivre loolu waaw nga nekk président jiite woon na jiite woon na waaw chef de guerre jiite woon na loolu noonu sàmmkat bi nekkoon na sàmm yow miy tra di yor ñoo xam ne yaay leen di salarié yaay employeur bi amoon na ko gis nga ni doxale woon ak keroog Abdul Muttalib ak al Fadl ah Ibn Abbas radiyallahu anil jami' gis nga mooy amuñu lay amuñu lay sauf que xamuñu parce que duñu jàng dañuy doyloo loo xamante ni nii doolu doyul ci dara lu superficiel waaw kon nag kooku du mooy ñëw ba am du dugg Taayif yor armée ñëw fa parce que def na lu ne mënu fee dugg rek gars yi di fraîche mu ñaan yàlla seen kaw déedéet déedéet moo tax mu ne allahumma ñu ne ko ah yonent mi aleyhi salaam ñu ne ko ñu ne yonent mi aleyhi salaam noo ñaanal ci kaw kaw waa Saqiif waaw te xadis boobu ah, imaam ibn abi shayba moo ko soloon ha mu ne lamma xaasara annabiyu sallallahu alayhi wa sallam taifa qaala asxaabu yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam axraqatnaa nibaalu thaqif fad'u allaha alayhim fa qaala allahumma hdi Thaqiifa waaw waaw mu ne keroog bi nga xamante ne ni mu ngi ci musnadu imaam Ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah aleyhi. wa ala abiihi mu ne. bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaam assiégé Taïf qaala asxaabu saxaabaan yi dañ koo wax dafa am ci ñoom ñu ne yonent bi alayhi salaam yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam axraqatnaa nibaalu Saqiif fad'u Allah alayhim waay waay waay waay flèche u Saqiif yi lakk nañ ñu ak lañ leen sotti woon safara sa ak flèche yi nga xam ne di taw ci ñoom comme rafalu flèche yoo xamante ne nii comme safara suy tàkk seen kaw ñu ne ko nag kon nag fadu allah alayhim ñaanal buur yàlla mu alak leen ñaanal yàlla seen kaw fa qaala allahumma hdi thaqiifa buur yàlla yàlla na nga gindi waa thaqiif xam nga loolu lañ waxoon ci waa Daws dañ naan ko waaye yow yonent bi alei ñaanal yàlla waa Daws mu ne allahumma hdi dawsan wati bihim allah buur yàlla yàlla na nga yàlla na nga gindi waa Daws te nga ëndi leen fi ma ñu bokk ci wufuut yi ci délégation yi ñëw jébbalu si waaw waaw gis nga lii nag lii lu màgg la xam nga ne ñaanu yonent ma lay saab saab bu leen ñaanaloon alku nañu waaye waxoon na keroog sa Taif ba mu fa demee noonu këne moom am na yaakaar këne mu génn ci ñii nii doon ko ñoo xamante ne ni ay jullit lañuy doon ñooñu nag du ñaan ñaan googu ba tey jii muy ñëw naan buur yàlla alak leen mu ne kon allahumma di saqifan buur yàlla yàlla na nga ginne saqif yàlla na nga leen gindi waa saqif ñoom waa taif kon gis nañu xadiis seydna abdallah no seydna imaam al euh, ibn isxaaq bi kene seydna omar noonu la waxe yonent mi sallallahu afala u'adhina birrahil kon xanaa kon mën naa yëgal nit ñi ñu daal di dem comme que mbir mi moom nee nga ndigal li jot kiiwul mooy mënuñu ko ubbi mu ne ko balaa mu daldi fa adhana Omar buur ya euh, Seydina Omar daal di yëgle bir raxiili kenn mën nañoo laxas mën nañoo dellu xoolal te moom lañuy jeexale insha allah ci affaire qissatu saqiif qissatu ghazwatu thaqif insha allah taala muy ñaari mbir muy ñaari mbir muy xadis boo xam ne imaam al buxaari raxmatullah moo ko solo ci kitaabul maghazi ci baabu ghazwati taa'ifi bi nga xam ne moom lañ tuddoon buntu bi mu def ci xare Taayif mu ne xaddasanaa Ali ibn Abdillah mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ali ibn Abdillah qaala mu ne xaddasanaa Sufyaan mu ne nettali naa Sufyaan xam nga Ali ibn Abdillah mooy kan ibn madini mooy sëriñam bu mat bi rek ki nga xam ne moom la ne man moom duma wàcce sama bu do du ma mooy bu ma amoon kenn ku may wàcce sama bopp man imaamul Buxaari ci kanamam moom mii lay doon muy Ali ibn Abdillah ñu gën koo xam ci Ali ibn al-Madini la nekkoon mbokk imaamu ah, Ahmad mooy ay àndandoo lañu woon seen àndandoo gu barkeel boo gële la yàlla nañu ko buur yàlla defal ci ñépp ñoo xamante ni nii moom lañuy àndal mooy ni àndandoo boobu mel ñoom ñoom alfallaas amru ibn ali alfallaas ñoom imaamu ahmad ñoom yaxya ibn ma'in ñoom ali ibn al-madini ak ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu du ñii rek ay ñoom isxaaq ibn rahaway moo ñooñu imagineel yow xalaat nga xam-xam ñu gé imagineel ñooñu buñ jëloon génn leen ñooy ñu ber leen nee nga teg xam-xam nga seet allahu akbar mooy ils sont incontournables ils sont incontournables ak seen sell ak seen toppatoo li nga xam ne mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam ak sharia bi yàlla nañu buur yàlla may àndandoo gu mel noonu ak ñépp ñoo xamante ni ñoom lañuy àndal dëggu xam-xam teg ko ci loo xam ne ala na qul innama ad'u damay woote man ñi ma àndal ala bayyina na wa man ittaba'ani yàlla nañu buur yàlla may loolu amin kon mu ne xaddatanaa sufiyaan mu ne nettali nañu sufiyaan muy ban sufiyaan ibn uyayna an amr muy amr ibn dinaar muy am ibn dinaar al makki parce que loolu côté càllale Euh, xam naa euh, jamono yi ku ku ku kuy suivre saxiix bi bu shaykhuna radiyallahu taala anhu wa mu ngi mu euh, ci saxiix bi loolu dina la dimbali bu baax ci ilmu rijaal mooy gis nga ni mel noonu du lu diis te te lépp ngi ci maasha allah maasha allah maasha allah <laughs> ku koy suivre léegi mooy yii nii léegi yii nii da koy mooy affaire yi léegi mais nag ndànk-ndànk la yaa xangal yeneen tool saar saam nii la saatan fa saa ndànk-ndànk la rek nii la waaw mooy mbir yi mooy début bi te boo dee yaa ngi koy door a dégg affaire yi day compliqué ci sa bopp nga ne fii tur yi yëpp waaw ak diw diw yi yooyu moom mais nag noonu la noonu la ndànk-ndànk nga xool di jéem a takk di jéem teew te di sellal suñu yéene waaw kon Amru ibn Dinar voilà mooy moo euh, Amru ibn Dinar dëkkoon Makka moo tax comme que Seydina Sufyaan ibn Uyayna moo ne woon Makka bi as-Sawri ah, moom mooy jële ci Amru ibn Dinar ah kon mu ne eh bon ngir baa waxtu waa koy an abil abbaas ash-sha'ir al-a'ma mu jële ci abil abbaas ash-sha'ir al-a'ma mooy poète la woon te dafa silmaxa woon en même boroom xam-xamu xadiis la woon tamit an abdullah ibn umar mu jële abdullah ibn umar ibn al-khattab ta'ala anil jami' moom it moo ne woon makka newoon na foofu almadani mais da doon dem Makka lu bari di fa ne lam mu ne mu ne xool seydna abdullah ibn umar mu ne lamma xaasara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama at-taa'ifa falam yanal minhum shay'an qaala inna qaafiluuna inshaa allah fa thaqula alayhim mu ne bi nga xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa assiégé li nga xam ne mooy Taïf bi mu assiégé Taïf lan moo xew hein bi mu leen assiégé falam yanal minhum shay'an mais malgré siège bi mais Taïf daal mais jëlewul ci ñoom dara mooy mënuñu percer siège bi mënuñu fa dugg nekk nañ fii selon selon wuute yi ñaata fan la fa def hein ñaata fan la leen assiégé ak yooyu mais daal xam nga bi ne quarante quarante jour la mooy bu Seyna Anas bi nekk Seyna eh, ci imaamu Muslim mooy un mois dix jour ça n'a rien donné gars yi tenir ba léegi te kenn mënu la jege forteresse bi ku ko jege ñu flèche la ña jotoon a jege xëpp nañ leen safara su xonq safara su weñ yu tong jër ba xonq mu ne falam yanal minhum shay'an yonent mi alei salaatu salaam mujjul jote ci ñoom dara waaw waaw léegi qaala yonent mi alei salaatu salaam nag biñ fa newee jamono dañ fa nekk yépp ilaa ma sha allah ba ni soob borom bi subhaanahu wa mu ne leen nag mu ne saxaabaam yi inna qaafiluuna inshaa allah mu ne leen ah, <laughs> ah, ah dañuy dellu bu soobee yàlla bu soobee yàlla dañuy dellu te xadiis bi xadiis bi ah, imaam muslim it daal dina koy solo eh, <laughs> mu ne leen dañuy dellu moon am na boo xam ne inna qaafiluuna gadan insha allah suba bu subaa dañuy yëkkati siège bi mooy dañuy ñibbi dañuy dellu fañ jóge woon mu wax ko saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne nag bi mu waxee lool fa thaqula alayhim mbir mi daal di diis ci ñoom mooy bon il ne s'y attend il ne s'y attendait pas xaaruñu woon mbir mi ñëw nañ ak liñ àndal yépp ak liñ waajal yépp ñëw ba fii assiéger kii ba tenir lii lépp yonent mi aleyhi salaatu salaam ne bon suba on décampe mooy suba dañuy dindi camp bi dañuy dem dañuy innaa qaafiluuna dañuy dellu fa jóge woon fa saqul alayhim mbir mi daal di diis ci ñoom fa qaalu ñu ne ko ñu wa qaalu ñu ne ko nadhabu wala naftahu ñu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam mais dañuy dem saa ñu ubbi forteresse bi saa ñu bi Taayif mu ne waqaala marra naqful mu ne am na benn yoon dane naqful mooy mooy dañuy dem rek waaw wane gannaaw dem dellu fi jóge woon mooy inna qaafilun mu ne am boo xam ne dane naqful waaw wala naqfulu wala naftaxu dañuy dellu ta dana inna qaafilun gaa yi ko nax naxfulu wala naftaxu dañuy dellu saa ñu ubbi ko fa qaala yeneen time alay saab saab xam ne ñii <laughs> xaar mu ne leen lii it façon jàngale la du tout le temps kiy jàngale day ñëw ne euh, nañ def lii taalibe yi wala lii ne moo ñoom amaana neneen lañ ko gisee wala mooy xam nga gis nga ak teggin ko def neewuñ ko naa non non non demuñu fenn non dañ ne ko est-ce que mais yëg na te xam ne ci seenub laaj ke ne dañoo bëgg a des mooy continuer bi waaw gis nga ci <coughs> ci aadaam yu kawe yi teggin yi nga xam ne loolu la sàkkukatu xam-xam bi taalibe bu war a di comporter woo kiy jàngale ak ki nga xam ne mooy sëriñ bi bu ko mag bien sûr ku ko matul sax da ngay comporter woo ku ko mat ak ku ko matul comportement bu correct bu normal waaw ndax buur yàlla li muy def da ko nëbb ci biir nit ñi waaw mu ne ko bi ñu waxee lool ne ko ndax dañuy dem te duñ ko bi mu ne urdu mu ne leen urdu ala al qital ah mu ne leen kon baax na comme que noonu la ughdu ala al qital dem leen boo xëy leen waaw dem leen ci xare bi mooy comme que loolu la mooy dañ continuer comme que da ngeen di laaj lool xam ne ci seenu laaj ne <laughs> mooy est toog bi est-ce ñu toog ndax dem ak liñ def yëpp mu ne leen kon nag ay ci ci xare bi mu ne fa xadaw fa asaabahum jiraax ñu daldi dem ngir songu forteresse bi bañ xëyee dem gaa yi fléchaat leen gaa yi moom bu kenn jege moom moom moom c'est le mot d'ordre moom maalikum na aw fu cette fois-ci mooy ne loolooy mot d'ordre mu ne leen gars yi dañu agsi rek naka lañ dem xëy fa mu ñu flèche leen waaw ñu flèche leen fa asaabahum jirah blessure yu bari daal leen ci dal fa qaala yonent ma lay saa saa bàyyi leen ba ñëwaat ba gis leen ak seen blessure ak yooyu ñu ñëw mu ne leen inna qaafiluuna gadan insha allah fa ajabahum mu ne leen ba ñëwee seeni blessure mu ne leen léegi suba inna xaafiruna gadan insha allah ne leen suba mën nañoo dellu de dellu fañ jóge woon mooy <laughs> fa ajabahum mbir mi daal di leen yéem mooy mu gënal leen ñu kontaan ci que ne ah bon yeneen tamit saab saab finalement loolu façon ci njàngale la gis nga wax ji amul xëccoo amul dara waaye façon objection la boo xam ne. ci teggin la mooy est-ce que est-ce que lii nii est-ce que li gënoon duñ fi nekk ba kii mu ne leen mu bàyyi leen mu ne leen inna qaafiluuna ghadan mu ne leen mu ne leen inna qaafiluuna ghadan insha allah mu ne leen suba dañuy dellu ndax ñu dellu suba gaa yi ne baax na fa daxika annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu salaam nag daal di muñ ci loolu xam na ne gaa yi ah, gis nañ ni kon lim leen doon wax daal moo gën ci noonu lañu décampé léegi nag keroog imaam ibn Isaaq nee na euh, rahmatullah alayhi nee na keroog nag am na ay blessure yu fa amoon yoo xam ne yoo xam ne moom daal dina leen lim mu ne wa haadihi kon mooy euh, Taayif jeex na mooy Taayif jeex na Taayif jeex na mu ne wa haadihi tasmiyatu man istushhida min almuslimiina ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma Taayif mu ne ñii nii ñooy mbooloo mi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii <coughs> ñoom lañ blessé keroog ci xare Taif mooy moo ñoom lañ fàtt voilà mu ne fa min Quraysh min Quraysh bokk ci waa Quraysh mooy day lim da di lim ñi nga xam ne keroog lañ nekk ay martyr fa lañ leen faate ci ghazwatu Taif bi ci siège Taif bi mu ne ma ci waa Quraysh min bani Umayya ibn Abd Shams bokk ci waa bani Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf mu ne keroog faat nañ ku ñu naan Sa'id ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya kenn ngoog ah Sa'id ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya ak kan mu ne wa Urfuta wa Urfuta ibnu Jannaab xalifun li bani Umayya ibn min al Asad ibn al Ghaws mu ne Urfuta ibnu Jannaab moom it keroog lañu ko faat Urfuta ibnu Jannaab xalifun lahu min al asad ibn Ghawth nekkoon aliyewu waa banu Abd Shams waa banu Umayya moom it faat nañ ko Urfuta ak Sa'id ibn Sa'id ibn al-Aas mu ne wa min bani Taym ibn Murra waa banu Taym ibn Murra mooy mbokki waa Seydina Abu Bakr waa waa banu Taym ci waa Quraysh Abdullah ibn Abi Bakr rumiya bi sahmin fa maata minhu bil madina ba'da wafaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muy doomu seydna abu bakar di abdallah ibn umayya abdallah ibn abi bakar muy abdallah di doomu seydna abu bakar keroog lañ ko mu ne dañ koo sànni xeej mais faatuwul ci saase de kii li ko dal metti na xeej bi jam-jam ba daf koo topp ba faatuwul ci saase mais ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wa génnee àddina ci bi baayam nekkee xalifa moom Seydina Abu Bakar ci la door faatu ci xeej buñ ko jamoon Taayif kon Abdallah ibn Abi Bakr mu ne wa min bani Maxzuum Abdallah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira ci waa banu Maxzuum bokki Sayyidatu Ummu Ummu Salama yi waaw muy abdallah di frère am bi nga xam ne moom moo tuub si woon ànd ak Safwan ibn Umayya te yonent bi alei saatu salaam ne woon duma leen recevoir non moom ak kële alxaaris ibn ah, Abu Sufyan ibn alxaaris te yonent bi alei saatu salaam ci bi ñuy dem di ubbi si Makka mu ne leen duma leen recevoir kanta kenn ki moom moom dafa xotti sama der yàq sama der kanta kële moom mooy ka waxoon la mu wax muy abdallah ibn abi Umayya waaw mais mujjoon na tuub ginnaaw yi gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna ramyatin boo xamante ni moom nag dañ ko ab xeej lañ ko sànni min ramyatin rumiyaha yawma id boo xam ne keroog lañ ko xaaj dañ ko sànni ab xeej mu faatu mu ne wa min bani adi ibn ka'b ci waa bani adi abdallah ibn amir ibn rabi'a xalifun lahum moom it keroog lañu ko faat ci Taif mu ne wa min bani sahm ibn amr ci waa bani al-harith ibn qays ibn adi mu moom it keroog lañ ko faat wa axuuhu ak frère am abdallah ibn al-harith ak abdallah ibn al-harith mu wa min bani sa'd ibn layth ci waa banu sa'd sa'd ibn layth waa banu sa'd ibn layth mu kan lañ ci faat ah mu ne ibn abdillah muy julayxa di doomi abdullah moom keroog lañu ko faat loolu mooy ci waa quraysh voilà léegi nag mu des ñan mu ne was tushhida min al ansaar mu ne kon nag ci waa lamsaar mu ne was tushhida min ansaar ci waa lamsaar nag ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ci faat min bani salima mooy mbokk seydinaa jaabir yi saabit ibnul saabit saxaaba bu tuddoon saabit boo xam ne keroog lañ ko faat moom it ibn al Jizaa saabit ibn al keroog lañ ko faat mu ne wa min bani Maazin ibn Najjaar ci waa banu Maazin ibn Najjaar al Haaris ibn Sahl ibn moom it keroog lañu ko faat waaw keroog lañu ko fat muy alxaaris ibn Sahl ibn Abi Sa'sa mu ne wa min bani Sa'ida waa bani Sa'ida al-Mundhir ibn Abdillah mu ne al-Mundhir ibn Abdillah it keroog lañu ko faat ci Taif wa min al-Aws waa Aws waa Aws Ruqaym ibn Thabit ibn Tha'laba ibn Zayd ibn Lawdhan ibn Mu'awiya Ruqaym keroog moom it lañu ko faat ibn Thabit ibn Tha'laba ibn Zayd ibn Lawdhan ibn Mu'awiya keroog lañu ko faat moom moom imaam ibn Isxaaq mu ne fa jamii'u man istushhida bi Taa'if min ashaabi rasuulillah isnaa ashara rajulan sab'atun min Quraysh wa arba'atun min al-ansaar wa rajulun min Banii Layth mu ne total boo totalisé ñii ma wax nii yépp ñi nga xam ne ñoom lañ faat keroog ci ghazwatu Taa'if ci saxaabaa Yonent mi alayhi salaatu wa salaam douze lañ. sabaatun set ñi min Quraysh ci waa Quraysh lañ bokk wa arbaatun ak quatre ñoo xam ne min al ansaar ci waa lansaar lañ bokk wa rajulun ak benn góor min bani Layth bokk ci waa banu Layth léegi nag ci kaw noonu kon jeexal nañu mu ne radiyallahu taala anhum yal na buur yàlla daal di gërëm leen ngërëmam yal na sotteeku seen kaw te ñu làq ngërëmam waaw léegi kon ci kaw noonu la xare bi jeexe euh, muy xareb Taif kon noonu la demee mooy siège la boo xam ne gaay bi ñu leen ndar keppee dañoo tenir mujjuñ leen a def dara ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam lam yanal minhum shay'an ndax gaay ils ont bien préparé ils se sont bien préparés pour tenir siège beeg loolu moo tax mbir mi noonu la fa mujjoon demee te ñii lañ ci faat ci jullit ñi radiyallahu ta'ala léegi nag ci jotaay bii di ñëw kon leen na des mooy ñu xool ñu ñu deful woon seen tarjama ñu daal di koy def après bu ñu ci paree mooy léegi nag dellu fan ilal Ji'irraana mooy dellu fi nga xam ne fa la yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di woon bàyyi màng mi mu jële ci waa Hawaazin lan moo ci tegu après buñ gisee tarjamaay ñi ñu deful woon ci ñi insha allahu taala